boo xam ne moom ngay jam di ko jam ñaq yi yëpp amul changé maa ngi ko changé mara ma la koy wax te bala ko waxee sax nga mer waaw nga bëgg moom nag saa su ne muy sol lu neex di xeeñ lu neex mais yow nag c'est pas réciproque mais ça <laughs> dugg këram da doon da doon soccu waaw waaw al imam al Qurtubi mu ne parce que da doon fóon soxna si waaw bu dugg si. su wax muy soccu ñëwul ak gémmiñ goo xam ne doo jël fee sa gémmiñ gi xasaw lu nekk nga def ko jóg jóge nee ñëw ñëwul waaye ngay kii parce que manu la bañ di di di di xaw a moytuwaale ndax xet gu naqari wala sa póon mi nga xam ne moom nga tux moom nga muqi te daa xaram nga ñëw di ya subhanallah on pas correct mën ñoo correct waaw nga xam ne boo ñëwee sax day tiit danaan yii bu ñëwee rek damay songu te moom waaw benn civilisation quoi loolu mooy ñëw sax fi tuye naan loolu quand loolu quand même pas un bon couple ça loolu sunnawawul dara ma ne na sunnawee naa wax <laughs> eh, voilà <laughs> voilà kon loolu la quoi <laughs> kon la nga miinoon yow loolu da koy ba waaw te tamit nit ki bu tukkee fenn bu mu jàpp ne moom même buñ ko ne comme li gars di wax français ñenn ji di doy naan euh, euh, euh, sois comme toi tout en sachant que wala buñ na naan soyez comme comme vous étiez chez vous ah naan am na gaa na nag lu nekk ci suufa ah, mooy tout en sachant que vous n'êtes pas chez wala que tu n'es pas chez toi <laughs> mais loolu moom <laughs> non loolu waxu tooñkat la <laughs> na la dalal càmm non melal ni yaa ngi sa kër nekk waaye yow yow itam doo fi gannaaw nangam ak ñi ci wël. waaw gars yi daan bon boobu nag ñu ngi lay waxaale ci suuf luñ la waxul mooy da da nga xamaale nag luñ la ko wax wax wax nag na nga xam limite waaye loolu xel a koy lool mooy <laughs> xel moo la ko war a may voilà mooy euh, buñ ma joxee lépp it euh, du ma jël lépp gisoon nañ Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoom ñu doon biir Medina ci jàkka ji doon fanaan hmm? euh, waa ahlu suffa keroog bi nga xamante ne yeneen saa salaam ci la leen woo ñu ñëw mu jox leen. ndax amuñu woon luñ lekk jox leen ba pare mu ne leen ndax man ngeen ngir di leen proposer ñu tëdd te xam ñu kër yoneen saa saa ni mu menoon tamit ah saxaaba bi ne moo ne mukk déedéet dañuy dem ci jàkka ci ñu jóg dem ci jàkka ci moo tax buñ la proposer lépp tamit de doo jël lépp waaw yenn yi yaay xam ne ah diw de yéene na ma lépp comme li ibnu Seydina ibnu Abdurrahman ibnu Awf defoon Seydina Sa'd ibnu Rabi' ñu ko naan damay xaaj sama alal ji ci digg tànn ki ku la neex ma fase ko booy daam jeexee nga takk ko neewul ah, waaye comme niñ ko fi wax woon ndaw neex sute déedéet dane ko barakallahu laka fi ahlika ko malik yal na la borom bi barkeel ci say ñooñ ak sa alal waaw waaye dullani ala suuq bi tegtal ma marché bi rek fan la ñuy yaxantoo fan la ñuy commerce mu dem déployer ses talents de commerçant ba nekk tuuti lañ ci def mu bokk ci ñu ëpp alal Medina waaw ala sakini afdal sat santa Makka la na sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu waaw kon loolu nit moo koy xalaat tamit day xam yooyu ko wax yoo xam ne soxla woo ñu la koy wax waaw niñ naan gan gu yeewu bëy nga bañ a nekk ko ñu wolof yi di wax gan gu yeewu bëy nga bañ a bokk ci ñooñu nag ndax loolu ñàkkum xel ak ñàkk savoir vivre lu tudd wal iyaazu billah te ku mel noonu bu yàggee nag ab fardeau lay doon te bañ jullit na bañ di nekk fardeau ab ci ña nga xam ne ñoom la nekk xatta sa kër gi nga dëkkal rek ñu ngi fi dëkkal te yow sa kër baa ngeen nekk waroo nekk faar doo ab yenn ci ñeneen ñi waaw woyofal li yoneen saa saa doon wax waaw yàlla tere nag nga dem foo xam da nga faa voilà euh, pour un durée déterminée une durée déterminée jamono joo xam ne juñu euh, xam la la fay nekk na nekk koo xam ne boo fay jógee sax nit ñi euh, dañ lay namm ndeysaan bëgg nga des waaye di dem gaa yi yow laata ngay dem la ñu bëgg nga dem ba nga demee ñu ne uuf yal na buum la gisati wala iyaazu billaah loolu la seen xol yi di wax ak seen làmmiñu bii di même bu dee waxuñ la ko wala nga dem ñu la koy jëwe wala iyaazu billaah moo tax nit war ngay bàyyi liñ waxoon euh, euh, ay traces yu baax wa naktubu ma qaddamu wa atharahum voilà kon nañuy bàyyi ay traces yoo xam ne yu baax la suñu gannaaw ak fépp fu ñu jaar nekk ay modèle nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ñoo xam ne nit ñi dañuy leen di sopp waaw fu ñu jaar rek daanaka ku nekk bëgg mu def ci yow ku nekk day bëgg alhamdulillah eh, bu njëgee na mu ngi ñëw sax gaa yi di ko xëccoo ah non kooku moom sama kër lay dal ñi lan sa kër fan waaye yow sa waay xaaral <laughs> ma ne gaar ba maa koy jëli gaa yi ne ba ñeneen ñi dina déglu waxuñ la dara <laughs> waaw nga foog ne yaay def ñoom ñu jaar ca suuf suufu la ngir yóbbuwaaj lu tax parce que xam nañ ay jikkoom yu rafet ay doxalinam yu rafet te daa nekk nafan lil ibadi wal bilad njariñ la ngir dëkk bi waaye ngir jaam yi kooku nag kun kadhalik nekkal comme kooku waaye bul nekk ki nga xam ne moo wuteen moom kon loolu yooyu da koy ñàkk boo tukkee waaw moo tax mën a yam naw ahadakum li nga xamante ne mooy nahmatahu mooy ay aajom <laughs> non non mooy euh, euh, taamahu waaw loolu nag imaamu Nawawi wax na lu leer ci euh, bi muy sarah hadis bi te wax na dëgg mooy ne tekkiwul ne du lekk moom lañ la doon wax sànk ne waa ji du lekk bañ a lekk non mooy lazza gi ni doon neexe ci moom noonu la doon neexe sànk yaa bay ak ma naan ah xanaa lool mooy waa ji du tufay lii <laughs> du ab xërënkat mais ab xërënkat loolu dérange wu ko de mane <laughs> na loolu loolu loolu yow en général la ñuy wax lu normal ñun ci lu normal lañ nekk nekkuñ ci anormal yi moo la imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne maanaahu yamna'uhu kamaalu yamna'uhu kamaalaha wa ladiidaha lima fihi min al-mashaqqati wat-ta'b wa muqaasa'ati al-harr wal-bard hmm? ak yooyu <laughs> ak ak doxu guddi gi wa sura Ah, wal xaw ah, ah, wa mufaaraqatul ahli voilà mu ne lu tax day tere kenn ci yéen nelawam ñamam sharabahu naanam mu ne loolu da koy tere mu gën a mat voilà mooy na doon lekk sa kër nekk à l'aise ci plat boo xam ne nekk niñ la yow niñ ko bëggee waaye ñu tegal la ko affaire bi mel ni beneen guura la jox wala nga ñam ci rek mel ni sa biir bi daa tëju ko wax mu ne loolu la mooy ak matam ak tamit nam doon neexe ca aada bu nekkoon këram ndax lan ndax coono gi nga xam ne moo tukkee ci euh, kii bi tukki bi ak ak ak ak gi ak tamit li nga xam ne noonu lay jànkoon jànkoonteeg ak tàngoor bu dee daa dem foo xam ne waay jow ak si foo xam ne canicule la des température caniculaires foo xam ne tàngoor wu njër waaw wal barde wala mu ñëw foo xam daa si dugg yii wuteeg fa <laughs> yooyu euh, ak tamit dox gi nga xam ne moom lay dox guddi géeg yooyu ak tamit euh, euh, euh, ak tamit mbégte yi a am nga xam ne yooyu daanaka day xaw a nekk koo xam mel ni ku nekk en retrait wal xaw fi ak tiit gi muy ragal waaw ak ah, nga ngam bàyyi wala lam bàyyi gannaawam commerce am ba nangam ak nangam ba gaayangi koy toppadoo dëgg-dëgg waaw wa mufaaraqatil ahli wal ashab ak le fait mu tàqale kook ay ñoñam ay njabootam wal ashab ak ànd ndoowam yeeg ahbabam yi soppeem yi yam bàyyi gannaaw wa xusunatul aish ak tamit bon lu mu neex neex neex euh, euh, euh, saa kër nag moo gën a <laughs> li gars yi di wax waaw fii daal neex na neex na waaye nekk saa kër daal même bu dee saa suum bi laay nekk lool ko correct koy wax ah falaa gën a nekk à l'aise même bu dee fii ñu ngi may defal lépp parce que après da ngay daan da ngay am kersa ci ki lay defal yenn yi xam nga ne sa waay daal il fait tout et possible et de l'impossible pour teral ma waaye daal saa me gêne daal Ah, alors que bu ma demee sama kër même bu dee ne bu ma xëyee aw ma lu ma kii naa li jënd sama suum bi def ci ñaari ñetti bekk suukar ndax inna allaha witrun yuhibbul witra bu ci def ñaar bi <laughs> wala nga jël benn bi damm beneen bi ci digg bi muy ñett voilà wala benn ndax yàlla daa tóol daa bëgg du tóol loolu dañ koy bàyyi xel ci suñu lépp waaw hadith yi ak li yooyu dañ koy doxal hatta bu may naan sama tee waru ba ñëw rek jël bi waaw sànni ñaata suukar nga xaw ma déedéet da a xam waaw benn wala nga jël boo xamee ne ñett moom day ëpp nga dagg mu benn bi ci dëkk bi jël benn muy benn ak ñaar yooyu muy ñett nga dugal waaw waaw bu dee nag xam nga ne bon du doy nga dammaat yeneen ñaar muy cinq nga dugal yu mel noonu ainsi de suite di di yooyu quoi waaw sa xam bu ko defee yow da ngay mujj sa dund lépp day tegu ci li yoneen sa salam bëgg ak borom bi tabaraka wa taala allahu akbar borom bi ak ndawam bi alayhi alayhi salatu wasalaam kon loolu lu am am solo <laughs> waaw waaw moo tax imaam an-Nawawi mu ne hadis bi wal dañ ciy jàng istihbaabu ta'jiil ar-rujuu' ila al-ahli ba'da qadaa'i shughlihi wa laa yata'axxar bimaa laysa lahu bi muhim mu ne dañ ciy jàng sopp nit ki ci al-Minhaaj lay wax li gaaw dellu ci ay ñoñam ginnaaw bi mu fajee soxlaam ci tukki bi lool nag waxoon nañ la mooy façon tukki boo xam ne la ngay dox c'est ponctuel moo taxawoon nañ ci bi ñuy ubbi fii moo tax ñu naan kuy déglu hadis bi nañ ci boole lee mais bon amaana loolu ñëpp duñ ko man nañ ci wax tuuti mooy ne euh, euh, lii nag yonent saa sallam di wax ida wa euh, al qit as-safaru qit'atun min al-azab yamna'u ahadakum ta'amahu ah, tukki de dog la ci mbugal day tere kenn ci yéen ñamam nam war a ko war a déguster bu baax mu gën a neex ak naaw ak naanam ak nelawam bu kenn ci yéen fa ida qada ahadukum nahmatahu min safari falyu'ajjil ila ahli bu kenn ci yéen jeexalee li nga xam ne mooy Euh, aajoom ga nekk ci tukki bi na gaaw daal di dem ci ay ñoñam loolu mooy lan mooy bu dee ne daal la ko tax a jóg ci tukki bi lu ponctuel la loo xam ne lu précis la daa dem comme li ñu waxoon outil marchandise ceeñ ko sil fële ca Casamance ba mu demee mu ut ko bu paree na dellu dafa demoon ngir seeti ku feebar bu demee seet ko ba pare na dellu dafa dem fekk nekkul na ñoom ñoo bëgg mu des parce que gis nañ ne day gën a moom bu fi nekkee daa mel ni waaj ji day te waa ji daa bëgg mu des waaw muy suuraale lool tamit ak xaalu ki nga xam ne moom la seet si ndax dafa feebar ak tamit ñi koy toppatoo xam ne dina leen teggil lu bari ndax bu fi nee day mel ni waa ji dara dalatu ko yu mel noonu ak tukki boo xam ne man damaa dem du Dubaï uti ay samay marchandises ñëwaat loolu nga dem ñëwaat nga jóge dem seeti say waajur wala seeti say xarit ah dem jóge Dakar dem Thiès seeti leen léegi boo kiiwee ba pare nga delluwaat waaye waxul mukk ki nga xam ne immigré la daal di jóge foo xamante ne nii comme jóge Ndakaaru ne day dem Paris wala day dem France wala euh, Italie wala euh, Canada wala yooyu wala États-Unis dem immigré ji uti fa loo xam ne mooy mooy ab liggéey boo xam ne moom lay mën a dund dund bu baax dem foofu am fa njabootam ak yëpp wala moom bu fa njaboot di liggéey di liggéey boo xam ne day dellu Sénégal léeg di ñëw vacances ak dem nga ne ko léegi yow ah ñëw nga kat France waaw. léegi nag am nga liggéey ba liggéey ba pare am salaire léegi dellu déedéet kooku leen na looloo ko fi tax a jóg <laughs> non kooku kooku waaw loolu lañ la waxoon saa saa ci tukki na jóge Makka dem Medina no ba ñuy dem dañu doon rawale seen diine est ba mu demee ba nga xam ne Makka wóor na léegi ñu ubbi ko ci juróom-ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi alayhi salaam dafa dellu delluwul Medina la desat moo tax mu waxoon waa Ansaar ne leen al-mahyaa mahyaakum wal-mamaatu mamaatukum amaa tardawna an tarji'a an-naasu bi-shaati wal-ba'iir wa tarji'uuna antum bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii rihalikum Allah mu ne xanaa gërëmu ngeen ba keroog waa Ansaar bagalee e yeneen saa sam gis nañ mbokkam ubbi na Makka gañe nañ waa Hawaazin ba séddale na màng bi te màng mi lu bari de ci ñoom ñoom la ko jox te ñun waa Ansaar joxuñu dara yeneen saa dajale leen ca angar ba ah, wax ak ñoom ne leen yéen nit ñi li ma leen di jox ndax da ngeen may jàppe loo xam ne la koy jox ñoo xam ne ata allafuhum dama bëgg rek ñu gën a miin l'islam ndax dafa bari ci ñoom ñoo xam ne xamuñ diine ju ñàkk waaw ñoom diine ju am lañ am ak xaalis ma leen di jox ngir loolu jox leen gàtt yi eh, ñoom naga ki gëléem ñoom gëléem gëléem a ci ay xar waaw ak i bëy est ce ngeen nit ñi moom bu ñuy dem Ah, gërëmu ngeen ñoom bu ñuy ñibbi ku nekk di dem Abu Sufyan di dem Makka par exemple ñu jóge Taayif di dem Taayif ñoom ñoom al-Abbas ibn Mirdas ñibbi seen dëkk ñoom Sayyidu Banu Tamim ñoom al-Aqra ibn Habis ak ñi nga xamante ne nii euh, ñooñu <laughs> hmm? euh, ñuy ñibbi ah woyenatum na xis na di ñibbi ca waa Banu Fazara ñooñu ma jox leen ñi nga xam ne mooy ay gëléem ak xar ñoom ñu ñibbi yóbbu lool yéen kankaay yéen waa Medina yéen wal ansaar ansaarullahi wa rasuulihi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu anhum bu ngeen di dellu ngeen delloo ndawal yàlla li moo yeneen saa sam ñu giwaatul makka te ba muy dem tukki la woon te la taxoon mu dem muy rawale seen diine makka ba mu bañ ko ubbee léegi leer na ay julli dafa nekk yoneen saa salaam waaliwam gouverneur am ma fa ne <laughs> noddukatam julli ñëpp moo leen ni kii te pourtant delluwaatul saxaaba yi delluwaatuñu voilà mooy kooku kii waxul immigré bi hadith bi waxul ki nga xam ne immigré la boo xam ne dafa dem ngir dëkki ngir euh, dem ci réew meneen réew mu dul réewam dëkk foofu di fa liggéey même bu dee li muy liggéey mu ko yónnee réewam léegi nag bu dee comme li ñu waxoon ne daa damay dem bu ma bëggee am kër am ay magasin dellu si waaw kooku man nga ne bu boobaa Euh, li gën ci moom bu dee am na yooyu yëpp ba tabax ko dëkkam mu dellu daal di gérer ji loolee waaye sax man naa ñëw ba foofu jàpp ne ah déet man loolu laa xalaatoon waaye gis naa ne fii moom a gën a loolu kenn ko terewul te ko bokkul ci xadis bi waxu xadis bi waxul ko lii mooy parce que kooku fi mu nekk ci boppam mooy kii nekk fi <laughs> am nay papier wala mu ngi am carte visa am wala sax biir de séjour bu ñuy renouveler tout le temps mais kii dund gi sax la gën a xam léegi te fii la gën nekk à l'aise yow li nga naan yam naw sa ahadakum ta'amahu wa sarabu wana wa ta'amahu hadith wa nawmahu hadith wax moom bu bu delloo Sénégal la ko lool di dal <laughs> day bu delloo moom premier jour nekk à parce que Europe la xam daa nit Europe ba léegi Europe la xam te bu ñëwee fii il suffit mu wàcc aéroport Charles de bu Paris wala fi nga xam ne mooy Malpensa bu Milan waa ji da nga naan waa yow day mel ni sawaay day féex day day day noyyi ngan ngan du noyyi mel ni moom fii nii comme un oiseau dans comme <laughs> un oiseau un poisson <laughs> bu nekk ci ndox day fii nga gis ko day kontaan waaw kooku manoo ko ne yow mii la xadis bi doon woowoo xadis ñuy wax boo ñu ponctuel ñi voilà ñi nga xam daa am lu leen fa indi loo xam ne lii la ñuy def buñ ko defee demaat ñooñ lay wax nga xam ne ko day dem mais xelam ñéppañ ci dëkkam parce que danaan waaw bu dee koo xam dafa ñëw ngir jàng si waaw kooku nax matahu bu defee ñëw jàng si ba pare daa am na yoo bi leen fi téye jàng ni pare ñuy dellu ak am nañu liggéey amuñ liggéey dañuy dellu man am na ko ma ci xamal waaye kooku noonu la kooku alhamdu mais ki nga xam ne daa ñëw ne looloo ko taxoon waaye mu ñëw gis yeneen opportunité ah gars yi bi mu paree njàngam ñu proposé ko liggéey fenn ci domaine am mu kii fa après am euh, logement am kii après sax takk soxna bu nekk Sénégal wala bu nekk fii waaw wala indi ko fii ñu nekk fi kooku nga naan ay léegi yow gaawal dellu kooku xadis bi waxu ko bàyyil waa ji mu dund fi muy dund waaw te ngeen wax seen réew yi nga xam ne li tax nit ñi di ma daw ba genn li mënuñu faa toog ñooñu ngeen war a wax lu tax waaw jiit yooyu yàq suñu réew yi ba doomu réew mi mënuñu faa nekk à fii la ñu gën a nekk à l'aise lañ ko war a laaj lu tax foo xam ne boo fa amee commerce boo fa amee nangam boo xalaatul ni ñuy xalaat wala jàpp nañ ne yow soupçonné nañ na yow opposition nga wala xool nañ say mail wala say say say whatsapp ak yooyu gis nañ ne yaa ngi yónnee mail yoo xam ne di jàppale opposant sangam rek gaa yi jàppale di la ticc lu nekk ñu teg la ko ma ne kooku ma ne bu ma nee feneen na daw dem waaw yeneen saa la Makka la jógoon te Makka gën a tedd fépp fa la waxoon saxaabaam ya ba juróomi at ginnaaw bañ ko yónnee alayhi salaatu salaam inna fil habasati inna fil habashati malika la yuzlamu indahu ahad waaw Éthiopie de am na fa buur boo xamante ne nii bu maandu la kenn duñu tooñ kenn fa moom waaw yéen ñi ñuy sonal fii nag sama saxaaba yi ku fa mën a dem nga dem gaa yi jóg ñoom Seydina Bilal ñoom Seydina Abdurrahman ñoom Seydina ci euh, Abdallah ibn Mas'ud hatta Seydina Usman ibn Affan Seydina Usman ibn Maz'un Seydina Jaafar euh, Jaafar ibn Abi Talib ñooñu ñoom Sayyidatu Ummu Salama Abu Salama ñun ñëpp nga gis ñu dem ñoom Ummu Abdillah ainsi de suite radiyallahu ta'ala anhum waaw ñu dem te Makka lañ jóge dëkk bi yàlla bi dëkk bi nga xam ne yoneen saa saam keroog ba mu fay jóge nee na waaye suuf si ma gën a sopp mooy yow bulul woon say ñoon ñoo ma génn du ma génn dëkk boobu lañ jóge di dem dëkk boo xam ne nga fa nekk ñoom ñooy wax trinité au nom du Père du Fils et Saint-Esprit lañ doon wax waaw ñoo doon wax yàlla ñett la waaye yeneen saa saa ne foofu waaw ndax foofu am na fa buur boo xamante ne nii du ñu tooñ kenn fa moom muy an Najaashi waaw Najaashi après le tout Seydina Jaafar ba wax ak moom la si sinon eh, eh, li chrétiens yi di wax li ñu gëm moom loolu catholique yi loolu la jàpp loolu la jàppoon lool moo tax ba mu tuubee am mu amoon révolution de palais ñoo xam dañ ne yàq fexe ngir ngir ngir wëlbati nguur gi jël ko ci mu xom far borom bi dimbali ko ci seen kaw waaye ba mu fa jógee ka fa nekkaat yéeféer la biir yëpp teguwaat ca nañ ñewe mooy chrétien la te yéefér lañ inna alladina kafaru min ahlil kitaabi la borom bi wax wal mushrikiina voilà ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla te bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere kon ñoom ay yéefér lañ waaw yonent ma alei saatu salam leen ñu dem foofu te moo leen fa orienté sax ngir ñu dem fa ngir rawale lan seen bakkan rawale waale seen diine waaw kon nag ñun suñu réew yi bu dee ne dañu nekk ay ay ay ay Syrie ay Arabie saoudite ay yi nga xamante ne nii mooy Sénégal ay Maroc wala feneen ak seneen feneen ñu faa am jàmm ba tax ñuy génn waxuma ñi nga xam ne ñoom lépp baax ñuy génn di dem baax que ñoom dañoo faatubaab bi ñooñ waxuma leen mukk waaw nga xam ne di bëgg waaye saoudia gi man sharia gi neexuma en tant que femme man ni ma bëggee futteeku nangam ak nangam bu ma ko manoon nangam dem nag di diaboliser di yàq nekk mauvais ambassadeur ñëw Europe di jaay ne voilà ngin koo wow ñëpp di sol ay daggit te ba nga wanee sa photo ya nga nee woon foofu doon sol lu jot nangam naan sa ringard kii di diaboliser walla iyaadu billah kooku moom moom moom moom <laughs> kooku moom moom moom moom yées na waaw waaw yées na waxuma ñooñu de waaw waxuma ñooñu ñooñu moom yées na ñooñu moom taxul ñuy wax loo loo loolu ñoom taxul loolu taxul ñuy wax waaw gaa yooyu moom moom taxul xaaju ñoo tax ñuy wax waaw ñooñu moom Euh, wax jii ñuy wax bokkuñu ci voilà kon euh, euh, loolu loolu lu am am solo kon ñii ñooñu lay wax ñi nga xam ne dañuy doxi loo xam ne lu ñuy lijjanti yi la ñëwaat wala loo xam ne bu deen leen jëlal mois wala leen jëlal wala waaye loo xam ne dañ koy buñ ko defee nga xam ne après war a dellu ñooñ la naan gaaw leen ngeen dellu dellu bi bu leen ko tendee fal waaw waaw waxoon nañ la fi ne la tamit boo ñëwee yenn tukki yi ci ab cité religieuse boo xam ne daa am lu fa xew waaw nga ñëw fa ngir loolu alhamdulilah bul def ñun ni ñu nii ne di def waaw dañu naan màggal ga jëm gàmm ga lañ jëm nàngam ba lañ jëm yow nga dem une semaine avant te amul loo xam ne da nga koy dox lu gaaw loolu loolu doxoo ko lu gaaw voilà kenn loolu it dum xel nga ñëw une semaine gars yi bàyyi la seen néeg bàyyi li seen yépp di togg lu gën a neex di la jox ba événement ba ñëw nga defaat fa deux semaines loolu dum xel waaw loolu dum xel du xalaat waaw ñëwal jamono ji nga xam ne ci la ci la affaire bi am après boo paree lu mu gën a gaawe dellul xam nga ne gaa yooyu moom yam nawul safar googu <laughs> terewu leen taamu wa sharaabu gaa yi daal waay looloo ñu fa yóbbu sax ma ne bernde yu rëy laa hawla wala quwwata waaw yée màggalu Tuubaa moom ku ko fekkewul tardé nga joojee yée saay <laughs> man xaaral nga naan ma foofu nga xam ne lii ci xeetu ay ay ay ay bernde la hawla wala quwwata illa billah <laughs> waaye kooku xalaatul ñamu dal ñoom ñoom ñoom ci poosu kan lay génne lañ koy ganale fu ci kan lay jóg ak tamit ñoom ñu bàyyi seen lal yi di fanaan ci mbedd yi ñii di fanaan ci ëtt yi ak tàngoor beeg yooyu yow ñu teg la foo xamante ne tewtal la climatiseur ci biir wala ab ventilateur mu lay upp ñoom nag ñu yor ay wantaay yow loolu loolu dawul sa yaram yow boo ñëwee tey yor sa programme tambaambalu waaw di dox ba poussière sangu ba set dem poussière wër fu nekk waaw ñëwaat sangu ñu tegal la sa kii facture yi explosé yow sa yoon newu ci ñu lay mais doo xalaat xam nga ne ñooñu ñooñu ñooñu su ñooñ c'est ñun ñun ñun ñun il faut être nit quoi voilà <laughs> loolu maanaam yooyu amul ñu naan ñoom tàmm nañ ko miin nañ ko comme niñ ko waxoon ci introduction sa bara ay miin nañ ko la da xam ni ñuy jànkonteel dañ dañ dul wax kat rek dañ dul wax mais ñenn ñi ay det la ay bor la lañu lay lañuy lañuy ganalee nit ñi buñ paree boo mayul màggal ba màggal lañ koy fexe di fay yow nga toog rek yow sa kër imagine yow yow yow yow sa këru Dakar gii bu gaa yi ñëwoon noonu yow ci sa bopp ay commencé <laughs> te yow yaa ngi liggéey bi kër kër ñëw léeg moom amul liggéey bi nga am gañewul li ngay gañee amul li ngay am te yow yow yow bu kenn ñëwee sa kër rek nga commencé bi euh, euh, su fi yu ne rus li dépense bi léegi yow imagine ay ay ay dizaine ay trentaine ay quarantaine ngeen ñëw noonu ku nekk mel noonu ñàkkum xel xam nga ne kooku yam naawul seen safar ak seen normal lay wax wal iyaazu kon mu ngi noonu lu solo la waaw waaw al imaam al ibn hajar eh, <laughs> mu ne waqad warada waaw mu ne tarot na ak taalilu fii riwaayati Sa'id li tax ci riwaay Sa'id al-Maqburi bi mu tuddoon sànk ci taxrij bi wa lafzuhu mu ne foofu kàddoom nii la ko al imaam la koy imaam Seydina Abu Hurayra yenn saa sam yoo xam lii la as-safaru qit'atun min al-'adab li anna ar-rajula yashtaghilu fihi an salatihi wa siyamihi indi na leneen lu dul sa sa nelaw ak sa sa lekk ak sa naan ak sa nelaw kese mu ne bu boobaa bu ne foofu eh, eh, tukkikat dogit la ci mbugal ndax. nit ki day préoccupé wu ah wëlif jullit julliwam mooy na mu doon jullee correctement këram mu ne woon këram ni mu doon dale jàpp waajal kii nii bu duggee léeg du man loolu waaw waaye wooram ndax woor ni bu boobaa li gën mooy mu dog mu ne woon këram di woon na loolu mel noonu mu ne loolu am ne foofu mu ne fa zakaral xadiis mu tudd xadiis waaw léegi mu ne après moo di l'imam an-Nawawi doon wax rahimahu fa dhakara al-hadith wal muradu bil ma'na fi al-ashya al-madhkura al-madhkura mu ne ki nga xamante ne euh, euh, lim tudd nag ci tere gu muy tere ay mbir yi ñu tudd fii mooy manu kamaali haala asla mooy ak matam say nelaw sag lekk sag naan mooy du loolu lañ yoon wax bi ñuy door a tàmbali du da koy tere doo lekkati doo naane si doo nelaw non mooy ni mu gën a mate lay lay day dindi te moom la Imaamul Nawawi doon wax moo tax mu ne waqad waqa'a inda Tabarani bi lafz hadith bi ñëw na ci eh, Imaam at ci kàddu yi laa yuhanni'u laa yahna'u ahadukum bi nawmihi hani a yahna'u ahadukum bi nawmihi wala ta'am wala sharab nit ki du nekk du féex du nekk à bu tukkee ci nelawam ak lakkam ak naanam mu ne alhamdulilah wa fi hadith ibn Umar inda ibn Adi mu ne kanta hadith bi nga xam ne moo jaar ci ibn Umar yooyu waxoon na la dafa da'if eh, eh, ca ibn am na wu laysa lahu dawaa'un illa sur'atu sayr mu ne foofu yeneen saa sant ne te gis nga nag loolu wopp boobu la dal mooy say nelaw dootul neex sag lekk dootul demee noonu sag naan dootul demee noonu ndax tukki bi lenn kese nag mooy moo koy faj mooy dawaam moo koy faj daa la de la koy faj nag médicament mooy suratu sayr gaaw ci dox dellu waaw <laughs> dellu fa nga jóge woon <laughs> mu ne loolu la kon eh, eh, eh, loolu lu ama am solo la hmm? mu ne wa fi hadith Aisha ñëw ñu sayyidatu hadith sayyidatu Aisha bi la tuddoon ne fa sanad jayyid fal yu'ajjil ar-rihla ar-rihla ila ar-rihla ar-rihla ila ahli na gaawee ar-rihla mooy to laxas bu paree lam doon def ca tukki ba ca ay ñoñam fa innahu ndax loolu a'zam a'zamu li ajri moo gën a màgg ci ak payam ah <laughs> ah mu ne qaala ibn Abdul Barr mu ne al-imam ibn Abdul Barr nag nee na zaada fiihi ba'du du'afaa'i an Maalik <laughs> parce que da xam ne imam Maalik am ñu doon jële ci ñoom am nañu wér am nañu wérul mu ne am ñu ci yokk ci du'afa yi nga xam ne ñoo xam ne moom dëggaruñu hadis bii jële ko ci imaamu Maalik boo xam ne dafay yokk terme bi wal yattaxid li ahlihi hadiyatan wa in lam yajid illaa xajara <laughs> waaw <laughs> mu ne te buy dellu nag na jàpp na ut kado ngir ay ñoñam même bu dee aw xeer boo xam ne pas xeeru kii xeeru kii mooy xeer yooyu nga xam ne moom la ñuy utiliser Eh, ngir taal wala ngir eh, booy boo ciy taal eh, loo xam ne dina leen jariñ daal mooy même lu mu lu mu lu mu ndaw ndaw yow utal rek loo xam ne même bu dee c'est symbolique loo xam ne kado booy doon laa waa booy booy dellu nga yób nga daale ko sa njaboot même mu ne loolu moom wa hadihi mu ne lii wax qaala mu ne wa hiya ziyadatun munkara imam abim abdullah mu ne lii moom yokk la boo xam ne bu ñu ñaawlu la waaw ku ñu xamul la bokkul ci hadis bi gaa yi gaa yi ñoo ko ci yokk waaw loolu tekkiwul ne bon par exemple yow loolu rafetul du lu baax non nit ki boo jógee man ngeen di kado mais bëgg a wax ne hadis bi da cee am loolu la wax ne la loolu moo amul <laughs> waaw al imaam al xaafiz rahimahullah ñu tëjee li mu wax mu ne wa fil hadith karaahatu at-tagharrub an al-ahli li ghayri haaja mu ne hadis bi lañ jëlee sib bu ñu sib nit ki eh, eh, di teg ci boppam ci ak ak ak ak loo xam ne mooy day nekk foo xam ne dafay tumuraanke Eh, eh, sori njabootam ci loo xam ne aajo waralu ko waaw loolu dañ ko ciy jële bu dee yow li nga xam ne aajo ko waral sax lañ la ne boo gaawal def la ngay def dellu waxatuma loo xam ne yow dara tammaamalu kese la yóbbu wala ay déet mun a wastih baabu ak dañ ci jànge sopp seen jaalu ruju'i eh, gaawal dellu wala siyama loolu waxoon nañ ci sax man yaxsha alayhim ad-day'a bil ghayba bil mu ne dañ ciy jànge tamit gaaw a dellu boo tukkee gaaw a dellu boo paree la la tax a jóg rawatina bu dee koo xam ne da ngay ragal ci ñoom euh, am lu leen manqué wala loo xam ne lu leen dal njaboot ga nga bàyyi sa ginnaaw ak tamit ñàkk a toppatoo ga hmm? loolu wala yoo xam ne doo ñoom a ah, yaa leen ko loon taxawee te boo fa newul dina xaw a ñàng dina xaw a difficile nga gaaw rawatina ko mu ne wala walima fil iqamati fil ahli min ar-raha ak tamit li nga xam ne moo nekk ci nekk ci say njaboot ci loo xam ne ak fiix al mu'ina bi nga xam ne dalay jàppale ala salaahi diini wa dunya ci yëwénal sa diini ak sa àddina waaw wali ndax xéewal gu rëy rëy la wali ma fiihi al iqama min tahsil al jamaat wal quwwa ala al ibada waaye tamit li ci nekk ci dajale nga xam ne dañuy mën a di julli àjjuma yi julli jàkka yi tamit mbooloo yi ak tamit nga xam ne day nekk kattan ci kaw jaamu yàlla mu ne nag qaala ibn Battal mu ne al imam ibn Battal al-Maliki rahimahullah nee na wala ta'aruda bayna hadha al-hadith wa hadith ibn Umar marfu'an safiru tasihhu fa innahu la yalzamu min as-sihhati bis-safar lima fihi min ar-riyada an la yakuna qit'atun min al-'adab lima fihi min al-mashaqqa fa sara kadawa'i al-murr al-mu'aqqib lis-sihha wa in kana fi tanawulihi al-karaha <laughs> mu ne al imam ibn Battal mu ne hadith bi nag contradictoire lak eh, hadith bi Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu jëli ci yoneen saa sallam mu ne yoneen saa sallam nee tukki leen bu ko defee ngeen am ak wér waaw waal day niroog li wolof naan ku dul njiijaan du xam fu dëkk neexe waaw ku dul tukki di doo xam fan la dëkk neexe yow sa fenn fi nga nekk rek nga xam jàpp ne àddina bi yépp fii la yem waaw lu ñu wax nga naan sama bawol bii moo dàq ci kaw suuf te yow mosoo génn dem feneen demoo Casamance demoo Ndakaaru demoo Kajoor demoo fen jàpp ne <laughs> sama fii moo dàq fépp waaw waaye eh, fii mu ne xadis boobu naan saafiru tukki leen tasixu ngeen amug wér mu ne loolu xadis boobu wutewul ak lii de ndax fa innahu ndax kat obligé wul que min as-sihha te ne bi safar que da ngay amug wér ci tukki eh, ndax li fi nekk genre riyaada mooy genre eh, kii la entraînement la mooy kii tukki parce que loolu mooy façon mooy ñoom niñ doon tukki ah parce mais sinon ñun suñu tukki yi nga xam ne oto ngay toog bu nooy bu climatisé ñu yóbbu la ba buntul lay de lay de port waaw ay de port di l'aéroport ñu ngi dugg ah toog ci chaise bu neex hôtesse yi wala hôte ot yi di la di la servir ay ay café ki ay boisson ak ay façon camp euh, yoo xam ne dañ ciy def ay yooyu ak ak ak ak di la laaj monsieur nangam ci wàllu reer beeg ñu indi reer yi ñoom loolu du riyaada loolu yow foofu ban la nekk entraînement entraînement lekk la xanaa non <laughs> alors que ñoom liñ doon def mooy da ngay war yéegu gëléem dem léeg-léeg gëléem gi wangeetu lu kii nga wadd wala mu nga nga takk ko mu daw mu mu jékki ndaw nga topp ci di daw di ko kii yooyu xam nga yooyu da ngay da yaa ngi ni da ngay kii yooyu dafa baax ci yaram yëngu boobu ngay yëngu ak tamit booy nekkee ci waruwaay boobu Euh, yëngu ko nga yëngu ak gen di ko wutal ñax fii di ko yóbbu fee di ko takk loolu dox dafa am solo mu ne loolu day day jur ci nit ki ak ak ak ak ak wér waaw <laughs> waaw mu ne lool nag obligé wul que ne lool bu dee dina ko ci am ci tukki bi loolu ba léegi teggiwul dara que ne moom tukki ak dog la ci mbugal waaw ndax coono gi moom ndax coono gi ci nekk te mbugal googu mooy coono gi waaw mu ne bu boobaa nag day mujj ko mel ni mooy tukki daa nekk médicament boo xam ne dafa weex. nga xamante ne nii di nga am ak ak wér même bu dee ne boo ko sexee day metti xam nga fii mu ne ni waa kinin wala xasum looro ci yooyu ñi eh, ñu ne la jël ko nga naan ko léeg-léeg boo koy naan sax da ngay gaññ da ngay gëm rek naan tellement daa wex xam nga metti na waaye da lay lor da lay da wéral waaw mu ne kon man nañu koo gam-gam léeg lool mooy ne am na coono goo xam ne ci tukki bi moom dina la dal boo xamante ne waaye nag bi nga di am ak wér waaye li gën après nag mooy na nga dellu bu dee pare nga <laughs> waaw mu ne wastan bata rahimahullah eh, mu ne wastan mu ne waaw nga xam wa in kaana fii tanawul yi kara même bu dee ne jël bi ngay jël médicament bi moom du la neex waaye c'est comme ça da lay wéral mu ne wastanbata min al-Xattaabi taxriibu zaani li annahu qad amara qad umira bi-t-ta'ziibi was-safaru min jumlati al-'azaab wa laa yaxfaa maa fiihi imaam al-Xaatib al-Xaafiz Ibn Hajar mu ne imaam al-Xattaabi rahimahullah boroom Maalimu Sunan moom dafay tiiree jële ci ci jàngat am jàngat ci hadis bi que ni hadis bi mën nañ ci jële tamit mooy njaalookat bi le fait que ñu exilé ko waaw yóbbu ko beneenum dëkk beneenum gox. waaw boo xamante ne nii ndax dañoo digal ñu mbugal ko te comme que tukki moom euh, ci ju ci euh, xeetu mbugal yi la ñu ne ko aywa léegi yow tukki jël feneen voilà mu ne waaye loolu xam nga ne moos euh, nëbbuwul li ci nekk ci loo xam ne mën nañ ko cee gisaat <laughs> kene bu <laughs> waaw <laughs> allahu taala alam léegi nag mu ne latifa imaamul xaas na mu ne su'ila imaamul xaramayni mu ne imaamul xaramayni dañ koo laaj rahimahullah hiina jalasa mawdi abi ba mu toogee bu bërëbu baayam mooy baayam ma doon imaam bu mag bi ba mu fa jógee moom moo ko moo nekkoon place ñu laaj ko ne ko rahmatullah alayhima li ma kaana safaru qit'atun min na adab ñu ne ko mais lan moo tax tukki nekk ab dogi ci mbugal mu ne fa ajaaba ala fawr mu tontu ci saase ne li anna fiihi firaaqul ahbaab <laughs> ndax dafay nekk ci tukki li nga xamante ne mooy mooy mooy euh, euh, euh, firaqul ahbab mooy takkale ko soppe yi loolu moo ci nekk waaw ci gaaw mu daal tontu noonu moom al imaam al haramayni al juwayni rahmatullahi alayhi alal jamii kon <clears throat> kon loolu lu ama am lu ama am solo la loolu lu ama am solo la kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexal walillahi alhamdu wal minna li nga xamante ne mooy suñu bunta bi kon euh, ci hadis bi noonu la yem kon wallahu taala alam euh, li nga xamante ne nii moom euh, bëggoon nañ ko ci gis gis nañ ko ci wallahu taala alam bii di ñëw kon insha allah ñu jël chapitre <coughs> li nga xam ne moo ci tegu ba léegi lii boo seetloo mooy ñu ngi ci retour yi waaw hmm. waaw mooy ñu ngi ci retour bi mooy dellu ginnaaw tukki bi dellu